أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين seyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi cawnillahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci ahkaamul fara'id di ilmul di nga xam ne mooy l'héritage en islam ñu ngi woon ci partie alxisaab ginnaaw biñ gisee li jëmoon ci masala yu bari yu yoo xam ne ki nga xam ne mooy toppatoo domaine bii manula ñàkk mu xam ne ñu ngi woon ci beneen partie boo xam ne it da ko aajowoo ndax noonu lay xame nan lay mën a yi jox ku nekk li nga xam ne moom la suñu boroom wax ñu jox ko ci miraas waxoon nañu comme li al-allaama al-baqariyu raxmatullaahi waxoon ci xaashiya bi bi mu def xaashiya bi mu def ci sharx ar-raxabiya raxmatullaahi ala al-jamii kënee xamal ne anna mu ne ki nga xam ne mooy alfaradi kiy toppatoo wàllu miraas dafa aajowoo ñetti façon xam-xam yoo xam ne xisaabiya ay jëf yoo xam ne ci wàllu calcul la jëm ginnaaw bi mu xamee ba'da ma'rifatihi lil fatwa ginnaaw bi mu xamee shuruutu yi nga xam ne ci la miraas li mën a taxawe arkaan yi waaye sababi ak mawaani yeeg yépp ñun nag <coughs> gisoon nañ définition wu li jëm ci wàllu alxisaab gisoon nañ li nga xam ne moo jëmoon ci wàllu euh, at ak li nga xam ne mooy at ak li nga xam ne mooy qismatu tarikaat muy at li nga xam ne ut cosaan boo xam ne moom ngay fexe trouver li nga xam ne mooy base bi nga xam ne ci ngay déparé ngir mën a séddale li nga xam ne mooy sihaam yi mooy wàllu am sibaa yi wàll yi nga xam ne moom la ku nekk am ci miraas mi te du am li nga xam ne mooy damm du am virgule ak tafsil moom soxlawul àggul ci côté virgule moom côté rek fexeel trouver li nga xam ne mooy cosaan bi nga xam ne ci ngay basé wu comme ni ñu ko gise woon boo ko trouver nag commencé di séddale ni nga koy séddale léeg-léeg mu am ak dam ak dam mu am ci muy al kasr muy virgule te loolu nag ma'ibun 'inda al faradiyyin mooy virgule ci boroom xam-xamu fuqaha yi ak ñi nga xam ne ñooy toppatoo wàll wi virgule loolu ayib la day yàq day yàq li nga xam ne mooy am sibaa baa yi waru am le fait nag may réparer loolu ba séddale ko te du am virgule loolu mooy ak tasxiix loolu mooy ak tasxiix léegi kon nag ginnaaw loolu boo ko defee nag ba def ba réparer affaire bi hein ci ngay commencer rek mën a jox ku nekk li nga koy jox waxoon nañu keneen dafa am loo xam ne nag passage passage obligé la ci affaire bi mooy loo xam ne ab préalable la loo xam ne nit ki daf koo war a xam indispensable mooy man da ñàkk mu xam ko bu bëggee sóobu ci domaine bi war a commencer nag di def li nga xam ne mooy at-tafsil ak li nga xam ne mooy at-tashih ak qismatu tarika ñett yooyu dafa am passage obligé mooy mu xam. dafa am ñeenti mbir yoo xam ne dafa am solo mu concerné li nga xam ne mooy relation bi nga xam ne moom la adat yi am adat yi mooy chiffre yi nga xam ne moom la suñu boroom joxe ni kiy jox leen ko lii joxal kii un huitième joxal kii un demi joxal kii un tiers joxal kii deux tiers joxal kii un quart loolu gis nga muy genre kiiwu fraction yooyu dangay fexe xool ana ban lien lañ am boo leen fekkee ci miraas moo xam ne ku ëpp kenn ci ñi waa asxaabul furud nekk bu dee waa asxaabul furud ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi suñu boroom ne leen jox lii bu ñu ëppee benn bu boobaa dangay soxla xool relation bi nekk diggante yooyu nekk ci suuf wax naa ne du un bi ngay xool comme un huitième doo xool un bi déedéet huit bi ngay xool deux tiers doo xool deux bi mais trois bi ngay xool relation bi deux bi am ak non trois bi ak huit bi foofu ngay dem seet ngir mën a régler li nga xamante ne mooy affaire bi waxoon nañ na nag loolu passage obligé bi mooy nga xam ñeenti mbir yoo xam ne yu am solo la te jataay bi weesu xam hamdu wal na am na yuñ ci jotoo a gis mooy at waaw at-tamathul gisoon nañ ko at-tamathul mooy bu ñu gisee bu ñu yoree comme ma am miraas moo xam ne comme niñ ko joxe woon exemple yi dafa am fii deux tiers fii am un tiers waaw mooy euh, jëkkër ji walla soxna si moo génn àddina bàyyi fi jëkkër ji kese ak ki nga xam ne mooy benn doomam yoo xam ne ju jigéen la non benn benn fi benn euh, sërëm boo xam ne ñoo bokk ndey baay wala ñoo bokk baay voilà bu boobaa wala kum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna wala day taxaw frère bi non jëkkër ji lay jël comme que ndaw si bàyyiwu fi doom du moom doom jum bokk moom du doom jum am ak keneen wala sax xattaa doomu njaaloo sax bàyyiwu ko fi bu boobaa jëkkër ji moo dañuy xaaj alal ji ci digg bi mu jël benn benn xaaj bi léegi comme que bàyyi na fi benn sœur moom rek la fi bàyyi bu mu bokkal ndey ak baay wala bu mu bokk ak baay moom ndaw si kooku alquran dane in wa lahu ukhtun falaha nisfu ma bu dee dafa am nit koo xam ne wax naa la fii imru'un amul mafhum mooy doo ne góor ñi wax jigéen ñi bokkul mooy ñépp lay wax bu faatoo fekk mu bàyyi fi sœur sœuram boobu mooy am lan mooy am moitié wu li fi waa ji bàyyi li fi ndaw si bàyyi wala waa ji kon gis nañ ne jëkkër ji da ngay def zaw ji nga def deux point un demi exemple bii lañ joxe woon après ukhtu shaqiqa muy la sœur la sœur germaine ki mbokkal na bàyyi nga def un demi mooy xaaj bi ku nekk xaaj bee koy moom ñaar yooyu deux deux foofu laay xool bu xoolee foofu gis fii ci suufu un bu nekk muy deux loolu mooy tamasul ma ne ñoom ñoo niroo ñoo bokk même même chiffre léegi nag bu tamaasul amee lan lay def aktafi bi ahadil adadayn damay doyloo benn chiffre bi laay jël teg ko ca kanamu fa mu bind zawj wala époux fa mu ko defal defal ko un demi ca kaw ca ligne ba nekk ca kawam ma def fa deux léegi nag ma tas ko deux boobu laay tas ci jëkkër benn sœur bi mu fi bàyyi mu bokk ndey baay wala baay benn te boo plusee un plus un da lay jox aslul masala bi nga xam ne aslul masala muy dëri lii mooy tamaasul wax nañ à part tamaasul am na beneen muy attadaaxul attadaaxul mooy an yaqbala al adadu al ne am comme exemple bi ñu joxe woon tey jëkkër faatu bàyyi fii jabar waaye bàyyi fi doom ju jigéen bàyyi fi tamit ki nga xamante ne mooy bàyyi te xam muy oncle boo xamante ne paternel am moo papaam ñoo bokk ndey ak baay wala ñoo bokk baay gis waxoon nañ zawja zawjatun muy l'épouse defal deux points alxuraan nee na yéen bu ngeen fi bàyyiwul doom bu ngeen fi bàyyiwul doom falahunna ar-rubu' yi ñoom ñoo moom mooy un bu dee da ngeen bàyyi doom nag yéen jëkkër yi seen soxna yi ñoo moom as-sumunu na su falahunna sumunu mimma taraktum ñoom ñoo moom un huitième nga jël un huitième bi nga defee l'épouse wala zawja nga def deux points ci kanam nga def un huitième mooy un ci kaw huit ci suuf kantaa doom ji doom ji jigéen ji mu fi bàyyi moom alxuraan wax na ne fa in kaanat waaxida falaha nisf bu dee ci faatu dafa faatu bàyyi fi benn doom ju jigéen kooku moom moom xaaju alal ji buñ jëlee alal ji xaaj ko ñaari xaaj moom mooy jël xaaj bu benn xaaj bi muy benn moitié bi ñu jël ko jox ko kon loolu benn affaire la ñu nga bind kon ci bint nga def un deux mooy un boo defee un demi am nga lan huit léegi quant à tax moom da bind al baaqi wala le reste wala baa buy tekki yi ndax moom mooy asaba gi te asaba amul lu ko suñu borom ni lii ngay am comme que suñu borom wax ko lii ngay am nag li yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon la alhiqul faraa'ida bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin dhakar fama baqiya la des ngeen di jox ki nga xam ne mooy ki nekk góor te gën a jege ki faatu ki ko gën a jege ci wàllu deret te nekk góor kooku lañ koy jox te mooy son oncle paternel mooy ki nga xam ne moom baayam moom mi génn àddina ñoo bokk ndey ak baay wala ñoo bokk baay kese kooku lañuy jël daal di koy jox li nga xam ne mooy li des léegi fii damay xool entre chiffre huit bi bi nekk ci un huitième ak deux bi nekk ci un demi ma xool est-ce que ñoom ñaar parce que ak tadaaxul mooy an yaqbal al adad al akbar chiffre bi gën a rëy fii mooy huit mu nangu alxisma mooy ñu mën koo diviser ala al adad al asghar diviser ko chiffre bi gën tuuti. bi duuni kasrin te du am virgule du am damm léegi kon damay jël 8 divisé par bu ma jëlee 8 divisé par 2 mu jox ma kon ma xam ne kon lii ma ne ah kon tadaaxul am na parce que ñaar yi mën nañoo roofalante man ngaa jël chiffre bi nga xam ne mooy ëpp nga di koy eh, xaaj ak bële nga diviser ko ak nombre chiffre ba nga am bu gën a tuuti te mu jox la chiffre boo xam ne résultat boo xam du am virgule ma xam ne kon tamaasul kii tadaaxul am léegi nag tadaaxul bu amee. nan lay demee bu boobaa naktafi bil adadil kabir wa nughil asghar waaw dañuy doyloo li nga xam ne mooy al adad al kabir mooy chiffre bu mag bi li ñuy jël moom laay jël wa nughil asghar bi gën a tuuti ma ma daal di koy ma daal di koy rejeter waaw mooy bi gën a mag laay considérer fii mooy huit ak deux laa am ban moo gën a mag huit kon huit laay téye moom mooy nekk sama aslul masala ma jël huit teg ko fa ma tegoon zawja ca kaw waxoon naa un huitième ligne bi jiitu boobu wala deux lignes avant fi ma bind fii euh, épouse ma def foofu huit bi huit boobu nag moom laay tas ci entre ki nga xam ne mooy jabar gi ak doom ji doom jigéen ji ak ki nga xam ne mooy baytëx bi nga xamante ne nii moom moo fi léegi comme que alxuraan dama ne ndaw si benn lay am kon huit bi dama ciy mo benn laa ciy jël bu ma ci jëlee benn jox ko jëkk jabar ji muy un mu des sept kantaa doom jigéen ji dana ma woon xaaj bi comme que xaaj bi fii aslul masala mooy cosaan bi mooy huit la kon huit laay diviser xaaj ko ci digg bi mu jox ma quatre ma xam ne kon doom ji jigéen ji quatre lay am li des boo jëlee quatre bi ma jox doom ji jigéen ji ak benn bi ma jox yaayam boobu muy cinq li des entre diggante cinq ak huit la ca des mooy huit bu ma ci wàññee cinq trois ciy des ma daal di koy jox ki nga xam ne mooy alxam muy son oncle paternel bi nga xam ne bàyyi texam la ñenn ñi di ko wax bàyyi bu ndaw kooku laay jox trois lu lan moo tax ma àgg fii mooy tadaaxul dafa am parce que chiffre huit bi mën naa koo diviser chiffre bi gën a tuuti muy deux te virgule du ci loolu mooy tadaaxul foofu la ñeemoon tey ñu war a continuer insha allahu taala quatre lañ ci waxoon kon gis nañu ak tamasul bu dee chiffres yi même la un tiers un tiers wala trois bi mooy nekk sama aslul masala naktafi bi ahadil adadayn bu dee na même chiffres yi damay yem ci benn ci chiffres yooyu mooy trois bi mooy nekk sama aslul masala moom laa jël teg ko ca kaw trois yooyu ñoom laay séddale ki am un ak ki am deux tiers tadaaxul gis nañ ko léegi léegi troisième bi mooy at tawaafuq at tawaafuq ba léegi ñu ngi xool chiffres wax naa la kenn du xool ci kaw mais suuf la ñuy xool ba léegi ñu ngi xool chiffres yi ci suuf bu ma xoolee chiffres ci suuf mu ngi comme un tiers un huitième ma xool trois bi ak huit bi mooy loolu laay wax ak tawaafuq premièrement ma ma'na tawaafuq lan mooy ak tawaafuq dafa wute ñaari yi ñu wute yi ñu jóge ak tawaafuq du tamaasul du tadaaxul léegi lan la kon mooy an yàq mooy kon euh, définition tamaasul la nga euh, tawaafuq tawaafuq mooy min waafaqa waafaqa mooy loo xam ne wax nañ ne gis ni yii nii bu ci nekk da gis ne lu ñuy defante la tamaasul mooy ñaar yi dañoo niroo mooy comme si dañuy dañ koy defante comme li waxoon taxaatala rayante nañ waaw taxaasama xuloo nañu rek du toog di xuloo ñu am ko moom taxaasama déedéet waaw la mooy loo xam ne dañ koy defante taxaatul mooy ak rayante ak xeex waaw waaw wa in taa'ifataani minal mu'miniina iqtatalu al iqtitaal waaw kon taqaatala mooy loo xam ne dañ koy defaate tanaasul loo xam ne ñoom ñaar ñoo niroo tanaaxul mooy dañoo dañoo a roofalante ndax boo diviser bu mag bi ci bu ndaw bi dalay jox chiffre boo xam ne du am virgule at tawaafuq min waafaqa waafaqa mooy dëppoo na waaw bu ma nee waafaqtu fulaanan man de dëppoo nag diw lii xam nga muttafaqun alayhi ci fii la jóge ñoo bokk cosaan mooy al imaamul Buxaari rahmatullah ak al Muslim dëppoo nañu génn lii solool yi loolu ñu ne ittafaqa alayhi wala ittafaqa alayhi shaykhaan wala ci saxiix Seydina Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari yu ko fay fekk mais boo demee ci Seydina al Abu Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri yu an-Naysaburi rahmatullah alayhi da nga ko fay fekk ñu ne ittafaqa alayhi mooy ittafaqa alayhi shaykhan ñaari yi daal dinañ ciy dëppoo tawaafuq foofu la jóge ak tawaafuqu kon gis nga mooy ak dëppoo fii nag lan la wax fii ci chiffres yi mooy mooy ida kaana al adadayn hein kon dangay xam ne laysa al adadayn laysa mutamaathilayn wa laysa mutadaaxilayn mooy dangay xam ne tamaasul amul mooy ñoom ñaar niroowuñu chiffre yooyu duñu niroo waaye duñu duggante waaye walakin yaqbalaani alqismata ala adadin thalithin biduni kasr hada huwa tawaafuq mooy ne niroowuñu mooy trois trois waaye du huit ak un ak un ba ma man leen diviser bu mag beeg bu ndaw bi ñu jox ma chiffre bu dul non boo xam ne du am virgule loolu waaye yaqbalaanil qisma ñoom dañuy nangu te dañuy soxla li nga xam ne mooy division ala ad man man leen diviser bu nekk ci ñoom ñaar ala adadin thalithin bi duuna kas mooy beneen chiffre boo xam ne moom bokkul ci ñoom feneen la feneen laa koy jële ci chiffre yi existé boo xam ne bu ma ko jëlee diviser bu nekk ak même chifre boobu dina ma jox résultat ku nekk di nga am résultat boo xam ne virgule du ci am lii mooy ak tawaaful bu boobaa damay xool nag bu dee ne ci moitié lañu lañu lañu lañu lañu dëppoo mooy ne ba ma leen diviser ak loolu chiffre boobale mooy seen xaaj la bu boobaa damay jël benn xaaj benn xaaj ci chiffre ba ma am mooy ñaari chiffre yooyu may nga xam ne moom laay lijjanti damay jël xaaju benn bi hmm? xaaju benn bi ci ñoom laay jël multiplier ko ak beneen chiffre bi nga xam ne moom mooy beneen bi boobu nag duma ko xaaj duma ko def dara dama koy bàyyi intact mu taxaw ma jël xaaju chiffre pële beneen bi daal di koy multiplier moom loolu mooy bu dee ab xaaj ci xaaj lañ mooy ittafaqa fi nisf waaw ñoom dañoo dëppoo ci fi ñu dëppoo fi ak dëppoo am seen diggante mooy enwey ah chiffres yii de boo bokkuñu te bu ma leen diviser ñoom ñaar du baax mooy ndax dina am virgule waaye bu ma jëlee beneen chiffre bu nekk ci biti diviser ko benn bi mu jox ma résultat boo xam ne du am virgule ma jël même chiffre ba ma jël diviser ko beneen bi mu jox ma résultat boo xam ne du am virgule ma xool est-ce que lool seen moitié la ma jox bu dee seen moitié la ma jox ma ne ittafaqa ala nisf ñoom ñaar dañoo dëppoo ci li nga xam ne mooy moitié bu boobaa damay jël moitié wu benn bu ma neex ci beneen ci ci ci ñaari yi laay xaaj ci digg bi multiplier ko beneen bi lam may jox nag loolu mooy nekk sama aslul mas'ala est yaa ngi dégg mooy aslul mas'ala li foog naa léegi aslul mas'ala nekkatul loo xam ne euh, euh, euh, lu ñu mën a jaaxal la léegi nga ne ma bon ma ne loolu mooy bu dee ne bu dee ne <laughs> loolu mooy bu dee ne mbir mi euh, moitié lañ dëppoo mais mën nañoo dëppoo ci ceer waaw mën nañu dëppoo ci ceer te bu boobaa mooy ne la may bu boobaa damay tas chiffre boobu trois parties xam nga bu dee ci moitié moitié lañ dëppoo mooy chiffre boobu laa jël xaaj ko en deux benn partie bi may jox moom laa jël hein multiplier ko ak lan ak chiffre bële benn chiffre bi ci ñoom ñaar waaye loolu mooy benn waaye nag bu dee ne ah, oh, ah, mbir mi kat du loolu mbir mi nag du loolu mais ci tiers lañu lañu lañu mooy loo xam ne damay jël chiffre bi tas ko ñetti yoon foofu ci loolu lañ dëppoo bu boobaa kon foofu kenn ki benn ceeru kenn ki laay jël dóor ko ci beneen bi multiplier ko ci beneen bi est yaa ngi dégg kon affaire bi noonu lay demee loolu mooy ak tawaafuq léegi nag ginnaaw lii nañ joxe nag ay exemple <coughs> yoo xamante ne ni ci la li ñu wax di gën a leer insha allahu taala mooy exemple tawaafuq comme ni ñu ko waxee nii eh, bu ñu jëlee ba léegi ñu ngi kon ci wàllu miraas mu ma jëlee ne dama am nit ki dafa génn àddina nit koo xam ne dafa génn àddina daldi fi bàyyi soxna waaye bàyyi fi maam ju jigéen mujea dafa faatu bàyyi fi soxnaam muy madame a madame waaye mujea maamam bu jigéen mu ngi fi ak kan ak doomam ju jigéen ak kan ak bàyyi tëxam hein ak bàyyi tëxam yaa ngi dégg <clears throat> kon am nga soxna la fi bàyyi ma amam ju jigéen doomam ju jigéen ak ki nga xamante ne nii mooy al'am wala bu la neexee al'am nga nga effacé ko muy l'oncle paternel wala man nañ ko effacé az-zawja muy am mooy soxna si lan lay am comme que monsieur a bàyyi na fi li nga xam ne mooy doom muy doom bi jigéen mooy wala hunna as-sumunu mimma taraktum bu dee ne amu ngeen doom kon muse kon soxna si lan lay am un ma bind l'épouse comme niñ defoon sànk wala zawja deux points ma def un huit devant ci kanamam aljadda lan lay am moom un six lay am parce que maam ju jigéen moom li muy am mooy day place parce que bu fi yaay newoon bu fi yaay newoon du am moo koy moo koy xaj bu xirmaan comme yaay nekku fi mooy monsieur A bàyyiwu fi yaay mais bàyyi na fi bàjjen boo xam ne bu jigéen la kooku un sixième la te loolu la yonent bi aleyhi salaam àtte woon kon nga def un al jadda mooy grand-mère wala jadda nga def deux points ginnaaw bi nga defee zawj deux points def un huitième nga jël jadda muy grammaire nga def deux points def un sixième ci kanam ndax loolu lay am sudus albintu muy doom fi bàyyi doomam ju jigéen la bàyyi moom alxuraan nee na wa in kaanat waahida falaha nisf bu dee kenn la fi bàyyi moom moo am un demi nga jël un demi bind ci kanamu la fille léegi am nañ ko bàyyi pour dugg ci wàllu tawaafuq léegi kon lan laa am chiffre yi ma am mooy lan mooy am naa un huit un huitième un sixième ak un demi xoola ginnaaw bi ma tegee noonu damay xool ci suuf soit ma ma ma bind leen ci kanam jël foo xam ne wala ma wàcc ci suuf bind fa un huit un huitième def virgule def ci kanamam un sixième defaat beneen virgule defaat ci kanam un sixième un demi léegi ma xool ci suuf am naa huit am naa six am naa deux yaa ngi comprendre aslul masalati la ñuy la ñuy la mais pour trouver aslul mas masala base bi may bi nga xam ne moom laay fondé wu je suis ma jaar ci est-ce que xool est-ce que tamaasul am na est-ce que tadaaxul am na est-ce que tawaafuq am na bu mujj bi ñu war a gis après tamit est-ce que boobu am na ci foofu laay déparé naa huit ak six ak deux léegi ma ne li may njëkk a xool naa xool ñaar yi nga xam ne ñoo gën a tuuti muy entre six ak deux est-ce que six ak deux bu ma jëlee six diviser ko par deux est-ce que dinaa am chiffre boo xamante ne nii résultat boo xam ne du am virgule ah est-ce que dinaa am résultat boo xam ne du am virgule ma ne sii du ma am sii dinaa ko am ndax 6 divisé par 2 égale 3 3 fois 2 6 comme ma ne kon entre 6 bi ak 2 bi am na lan lan lañ gisoon am na tadaaxul tadaaxul am na seen diggante mooy parce que tadaaxul waxoon nañ la mooy bu dee ne chiffre bu mag bi dina ma a diviser wu ak chiffre bu ndaw bi sans mu am virgule kon 6 bi man nga koo diviser ak 2 te du am virgule bu la neexee nga ne du ma jël 6 bi 8 bi laa jël. est-ce que huit bi huit bu mu ko diviser par deux bi est-ce que dinaa am résultat boo xam ne dama am virgule ma ne si dinaa am quatre deux fois quatre huit kon bu la neexee soit nga jël deux bi nga boole ko six bi wala nga boole ko huit bi léegi ñun nañ jël ne six bi la ñuy boole deux bi mooy damay jël six divisé par deux ma am chiffre boo xam ne muy trois trois fois six hein trois fois deux boobu six six divisé par deux mu jox ma résultat boo xam ne muy trois amul du trois virgule et quelque wala ay zéro virgule non trois la ma jox kon baynahuma tadaaxul bi nga xam ne kon duggante am na lan la ñuy def lan lañ waxoon naktafi bil adad al kabir wa nulghi al asghar dañuy doyloo je retiens le gros chiffre six ak deux ban moo ëpp ma ne ah six moo ëpp ma jël six wa nulxil asghar ma éliminer deux bi kon deux bee gis seetul kon léegi kon lan laa dese kon mu ngi mel ni bint un deux boobu un demi deux boobu ifas jële naa ko parce que bi ma demee programme bi bi ma demee ci tadaaxul tadaaxul may na ma ma effacer deux bi parce que deux bi mën naa koo diviser six bi mën naa koo diviser ak deux te du am damm du am xar du am du am li nga xam ne mooy virgule yaa ngi dégg kon ma éliminer bu boobaa bu lool xewee wax naa ma règle bi dane ma qaida bi moo tax lii dañ koy téye mooy damay éliminer bi gën tuuti téye bi gën a mag bi gën a mag mooy 6 ma daal di koy téye bi ma téye 6 bi léegi mu des ma 8 bi ak 6 bi ma xool est-ce que 8 bi ak 6 bi tadaaxul bii may wax am na ci est-ce que premièrement est-ce que tamaasul am na c'est-à-dire est-ce que huit bi bu ma ko huit beeg six bi ñoo bokk ñoo niroo est-ce que huit chiffre huit ak égal chiffre six ñoom ñoo niroo déedéet ma xam ne kon tamaasul amul léegi ma bi ci tegu muy ak tadaaxul ma xool est-ce que tadaaxul am na mooy bu ma jëlee huit divisé par six est-ce que dina ma jox résultat boo xam ne du am virgule ma ne ah non xaaral ma jël huit divisé par six non un virgule trente-trois kon bu baax kon tadaaxul ma xam ne tadaaxul amul seen biir. parce que chiffre bu mag bi di huit bu ma ko diviser chiffre bu ndaw bi di six du ma jox résultat boo xam ne du am virgule foo jaar dina am virgule un virgule trente-trois kon ma xam ne ah kon lii ma dàq tadaaxul kon tadaaxul amu fi léegi nag ma xool ci tawaafuq ah, est-ce que ñoom ñaar am na loo xam ne moom lañ dëppoo mooy est-ce que am na chiffre boo xam ne en dehors de bi ak six bi bu ma ko diviser ak six bi diviser ko ak huit bi dina ma jox résultat boo xam ne du am kasr mooy virgule léegi nag ma jàll ci loolu ne ah xaaral huit de bu ma ko diviser par deux lu may jox huit divisé par deux ma am quatre ma ne ah boobu de baaxagul ma kon chiffre deux laa jële fële moom en la diviser ko ak huit mu jox ma quatre ma ne xaaral même deux boobu ma diviser ak huit bi moom laa jël ngir diviser ko ak 6 bi est-ce que xool ndax est-ce que dina ma jox chiffre boo xam ne du am virgule ma def 6 divisé par 2 mu jox ma 3 te manumaa dépassé loolu mooy li gën a néew mooy fii mu ne huit bi <coughs> bu ma ko diviser woon ak trois du baax bu doon trois laa choisir du baax ndax day nekk deux virgule soixante <coughs> ma jël six bi diviser ko par trois loolu dina baax waaye keneen kee baaxul mooy deux mais keneen ki baaxul alors que dañ la wax ak tawaafuq mooy lan mooy ne an yaqbalaani mooy al adadaani ida kaana al adadaani laysa mutawaasilayni wala mutadaaxilayni walaakin yaqbalaani alqismata ala adadin saalisin biduuni kasr mooy ñaari duñu tamaasul niroowuñu duñu tadaaxul mooy bu ma diviser bii ci beneen bi du ma jox chiffre boo xam ne du am virgule waaye bu ma jëlee beneen chiffre en dehors ko ak bu ne ci ñoom ñaar mu jox ma résultat boo xam ne du am fii bu dee 3 bi naa jël 3 bi ak 6 bi baax na waaw parce que 6 divisé par 3 moom kooku baax na daf may jox 2 mais bu ma jëlee 8 divisé ko ak même chiffre bi di 3 bu boobaa du baax parce que 2,66 la may kon ma xam ne kon boobu boobu du baax 2 mooy baax ndax 2 bi ma defee 2 divisé par 8 4 la ma jox ma jël 2 divisé par 6 mu jox ma 3. bu boobaa ma ne kon ñii lan lañ bokk mooy ittafaqaa ci ak nisf mooy ñoom ci un un demi lañ lañ lañ lañ lañ am ittifaq ci lañu dëppoo mooy huit beeg six bi lien bi am seen diggante mooy maqaamul mushtarak dénominateur bi leen boole mooy ne ñoom ñaar ñii am na luñ bokk mooy fii ma ne bu ma jëlee huit bi xaaj ko ñaari xaaj. daf may jox ñeent te ñeent amul virgule mooy amul dama bu ma jëlee six bi xaaj ko ñaar daf may jox ñett te ñett amul virgule ma am ne kon ñoom am na fu ñu bokk am na loo xam ne moo leen boole mooy le dénominateur commun mooy lan mooy moitié ma jël kon nisf bu boobaa nag comme que ci ci moitié lañ lañ lañ dëppoo nu may def damay jël maa ngi ci entre six bi huit bi ba léegi damay jël six boobu diviser ko ñaar mu jox ma 3 ma jël trois boobu multiplier ko huit bi 3 fois 8 mu jox ma 24 24 mooy nekk sama aslul masala wala boobu mooy chiffre bu ma ci jël ci ñoom ñaar 8 bi wala 6 bi diviser ko par 2 dama koy multiplier beneen bi sans beneen bi ma laal ko mooy day rester intact xam nga boo jëlee 6 bi diviser ko par 2 mu jox ma 3 ma jël 3 fois 8 muy 24. mais résultat boobu laay am bu doon ne huit bi laa jël diviser ko par deux multiplier ko par six bu ma jëloon huit bi diviser ko par deux lan la may jox quatre ma multiplier ko par six du ma jox vingt quatre vingt quatre la may jox waaw est-ce que seen nga affaire bi lii nag mooy ak tawaafuq nii lay demee mooy bu damay seet ñaari chiffres yi. anal mooy seen dénominateur commun lan moo leen boole bu ma trouver loolu boole leen bu dee ci xaaj lañ lañu lañu bokk walla ci ceer bu doon ci ceer lañ bokk dinaa la jox exemple ci ceer léegi insha allah waaye comme que fii exemple biñ nekk mooy ci demi mooy xaaj lañ bokk kon li may def damay jël benn chiffre bu ma ci neex ci ñaar yi xaaj ko ci digg bi multiplier ko beneen bi est-ce que yaa ngi dégg bu ma jëlee huit bi xaaj ko ci digg bi quatre la may jox ma jël quatre boobu multiplier ko ak six mu jox ma vingt-quatre wala ma ne non du def loolu six bi laay jël xaaj ko ci digg bi mu jox ma trois mu multiplier ko par huit mu jox ma vingt-quatre bu ci nekk vingt-quatre la may jox vingt-quatre boobu mooy nekk sama aslul mas'ala mooy cosaanu programme bi li nga xam ne loolu nag vingt-quatre yooyu ma am moom laay séddale ci jëkkër ji diggante jëkkër ji maam doom ju doom ju jigéen ci dañu dañu ne woon dañu dañu éliminer al waaw mooy nii lay demee lii lii la affaire bi lii la est-ce que xool nga est gis nga lii nag mooy at tawaafuq eh, nga ne ma léegi eh, jox ma exemple ci <coughs> ci boo xam ne ceer la ceer la ma ne la bu boobaa naa la jox lu gën a simple bañ dugg ci am na ku génn àddina kii la fi bàyyi kii la fi bàyyi mooy entre chiffre 6 ak chiffre 9 imaginez entre chiffre 6 mooy tey génnal ci <clears throat> pour rek nga xam ne tawaafuq mooy ne mois mooy du moitié kese ah, mooy dañuy xool li boole ñaari chiffres yi lan moo leen boole. ñun exemple bi ñu jógee mooy moitié lañ bokk mooy boo leen xaajee ci digg bi ku nekk dina la jox résultat boo xam ne du am virgule mais am na yoo xam ne eh, du demee noonu xoolal entre li ñu naan neuf ak six pour mu trouver aslul masala fii bu ma amee nañ jox exemple noonu rek bu la neexee pour bañ la embrouiller même bu ne un neuf amul un neuvième amul ci programme bi ñuy gis te dinañ gis bu boobaa dinañ ñëw ci gis nga <laughs> bi ñuy gis alfurut yi nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala moo ne lii nañ ko jox diw lii nañ ko jox diw lii nañ ko jox diw xam nga siis lañ ci gisoo gis nga siis yooyu ngal bu ko fàtte ndax dañ koy soxla fii waaw ah ñu koy soxla fii nii moo tax gardeel ma ko ihfaz alayha te bu mu la rëcc mukk ngal parce que dañ koo soxla soxla bu rëy rëy rëy lañ ko soxla moo tax dama lay jox exemple nii rek boo xam ne un neuvième bokku ci mais dama lay jox exemple ma am un neuvième ak un sixième ma bëgg a xool lan mooy aslul mas'ala ma trouver aslul mas'ala parce que xam ngay alxuraan wax yooyu ñu gisoon siis amul fenn fu mu ne ku génn àddina wala bu kaa bi xewee jox ko euh, sumun la yem ah am nañu sulus euh, sulusaani nisf li nga xam ne mooy rubu ak li nga xamante ne mooy euh, sulus wax naa ko sulus sulusaani nisf rubu euh, sudus voilà ak sumun foofu la yem mais un neuvième amut léegi mais exemple rek laa lay jox pour wan la foo xam ne pour wat la ne mbir mi bul jàpp mukk ne li ñuy li ñuy bokk ñaari chiffres yooyu mooy moitié xoolal bu ma amee un neuvième am un neuvième ak un sixième bëgg a xool ana lañ bokk lan mooy seen lien lan mooy al maqaamul lan mooy seen dénominateur commun ma ne bon kon neuf bi ay xool un bi du ko xool un bi ak beneen un bu un bu un neuvième ak un bu un laay xool mais neuf laay xool ak six lan mooy lien bi ñu am ñoom seen biir ma ne neuf bi naa ko fexe jël peut-être que bokk nañ moitié ma diviser neuf bi en deux mooy neuf divisé par deux mu jox ma quatre virgule cinq ma xam ne ah kon lii baaxut. non lii baaxul parce que virgule bi lañuy bañ dañ ma ne woon loo xam ne boo leen ko diviser ak chiffre bi benn bi diviser ko ak beneen bi ku nekk di nga am résultat boo xam ne du am virgule ma xam ne kon non kon du moitié lañ bokk parce que bu doon moitié du moitié parce que dafa am virgule xam nga boo commencé woon ci 6 bi 6 boo ko diviser par 2 da ngay am 3 boobu day baax mais boo jàllee ci 9 bi diviser ko par 2 foofu la dul baax parce que 4,5 ngay am dam mu am na virgule am na kon du baax ma ne kon naa bàyyi loolu jàll ci ñoom est-ce que bu ma leen diviser woon par trois hein bu ma leen diviser woon parce que deux laa commencé un du ma ko commencé parce que un moom xam nga neuf divisé par un loolu da jox même kii bi moo tax loolu taxul ñuy wax deux laa commencé deux baaxul ma ne naa jàll ci trois est-ce que ñoom li ñu bokk kon est-ce que kon du tiers lañ bokk. ma jël neuf divisé par trois mu jox ma trois ma ne ah parce que trois fois trois neuf ma ne ah kon mooy neuf bu ma ko divisé trois fois parce que divisé par trois loolu lay tekki mooy neuf bi laa jël xaaj ko ñetti xaaj loolu mooy neuf divisé par trois neuf divisé par deux mooy ma jël neuf xaaj ko ñaari xaaj voilà léegi bi ma jëlee neuf divisé ko par trois. ma am trois kon mooy bu ma amee trois plus trois égale ñaata kon ma am ñetti trois laay am mooy un tiers un tiers un tiers ma ne xaaral naa jël même chiffre boobu di trois xam nga trois naa divisé par neuf mu jox ma trois léegi naa jël même trois boobu jël six divisé ko par trois boobu xool lu may jox ma def six divisé par trois. mu jox ma deux ma ne ah kon baax na parce que deux amul virgule parce que deux fois trois six kon ma ne ah kon six mooy lan six divisé par trois mooy kon bu ma jëlee six tàllal ko divisé par trois mooy damay xaaj six ñetti xaaj xaaj bu nekk représenté deux deux plus deux égale quatre plus deux égale six kon am naa trois deux comme ni ma amee 3 3 fële pour mu nekk 9 fii ma am 3 2 ngir ma am lan 6 kon ma ne kon ñoom ittafaqaa kon 9 ak 6 ittafaqaa ñoom dëppoo nañ ci lan lan lañ dëppoo dëppoo nañu ala thuluth waaw mooy kon ñoom ci un lañ dëppoo mooy ba ma leen xaajee ñoom kon boo leen xaajee ñetti xaaj. foofu dinañ fa dëppoo mooy ku nekk man ngaa joxe résultat boo xam ne du am virgule ma xam ne kon fii lañ ñoom seen maqaamul mushtarak fii la nekk mooy seen dénominateur commun fii la bi ma amee lool nag léegi nag loolu lan la may may mooy gis nga bàyyil ma deux yi nga tas xam nga da def deux cases def ko trois cases parce que trois lañ leen diviser trois cases pour neuf nga def trois cases bu njëkk bi ah euh, fu njëkk fi nga def fi trois beneen case bi nga def trois beneen case bi nga def trois nga wàcc ci deux bi non six bi nga def ko nga xaaj ko trois xaaj benn benn kaas euh, bi nga am deux beneen case bi nga am deux beneen case bi nga am deux léegi bi nga amee lool xam nga nooy def loolu lan la lay may mooy damay jël <coughs> damay jël lan ceeru benn bi ceeru benn bi dóor ko mooy multiplier ko ak benn bu mat ci ci beneen bi mooy lan bu dee six bi laa ñëw ceeram mooy ay deux deux la trois deux laa fa am benn deux ba laay jël multiplier ko ak chiffre neuf bi nekk fële bi nga xam ne moom moom trois cases la am it muy ay trois trois du ma ko multiplier ci trois bi de du jël deux ko multiplier mais ci chiffre neuf bi ni mu toll laa koy mooy ni mu toll noonu laa koy multiplier kon ma jël deux fois neuf mu jox ma dix-huit mooy nekk sama aslul masala waaw ah, est yaa ngi gis wala ma ne non du jël du ceeru kii bi trois bi laay jël du ma jël ceeru six bi ceeru trois neuf bi laay jël waaw ah, mooy kon damay jël trois bu boobaa trois laay jël multiplier ko ak lan. pas ak deux de ak six six bi nga xam ne moom moo am trois kii bu boobaa ma am dix-huit trois fois six dix-huit yaa ngi gis mooy boo ci jël rek da nga koy multiplier kaamilu al adad al aaxar waaw bu ma jëlee tiers comme que tiers lañ dëppoo damay xool chiffre boobu tieram lan la ma ne tieram bi ay deux la kii six bi ay deux deux deux la hein ma jël deux benn ci boobu un tiers bi mooy un deuxième boobu ma jël deux boobu fëgg ko mooy multiplier ko ak kaamil al adadul aaxar beneen chifre bi ma am mooy un neuf ak un six laa am six bi laa jël benn tiers muy deux laay multiplier ak neuf mu jox ma dix-huit wala ma ne noonu ma def lool neuf bi laay jël pourquoi may jël six bi comme que tànn sa bu la neex la man neuf bi laay jël neuf bi ñu tas trois fois mu jox trois plus trois plus trois boobu laay jël. trois boobu laa jël multiplier ko ak six bële mu jox ma dix-huit résultat bi nekk benn dix-huit boobu mooy li nga xam ne mooy nekk sama aslul masala mooy nekk sama aslulee masala sama aslul masala affaire baa boobu lii mooy bu boobaa ñu ne ñoom ittafaqaa dañoo dëppoo ala thuluth ñoom ci ceer lañ dëppoo fii nag lu am solo parce que damay ragal boo visionnaawul man nga ko jaawale it dafa comme que euh, li may diviser rek la ba ma diviser comme que bu njëkk bi exemple bu njëkk bi ci moitié lañ dëppoo woon nga ne moo kon benn la kon moitié non du loolu de du lañ dëppoo da ngay jël moitié chiffre benn ci ñoom nga nga multiplier ko beneen bi bu dee ci tiers lañ dëppoo nga jël tiersu benn ci chiffre boobu ba nga multiplier ko beneen bi voilà kon mu ngi noonu. loolu mooy ak tawaafuq mooy ida kaanal adadaan léegi ñu ngi résumer tawaafuq pour dugg ci dernier bi dernier ensemble bi mooy kon ak tawaafuq mooy ida kaanal adadaani laysa mutamaasilayni wala mutadaaxilayni walaakin yaqbalaani alqismata ala adadin thaalithin biduuni kasr loolu mooy li nga xam ne mooy ak tawaafur mooy ne du chiffres yi du bokk comme neuf beeg trois six bi ñu jógee léegi exemple boobu du ñu du ñu bokk ndax bu ñu bokkee tanaasul mooy am ñoo bokk waaye du tadaaxul mooy bu ma diviser neuf bi ak six bi du damay jox résultat boo xam ne dafa am virgule te du baax kon ma xam ne kon du tadaaxul waaye tawaafuq la parce que ba man leen diviser par trois ku nekk jox na ma chiffre boo xamante ne nii moom jox na ma chiffre boo xam ne du am virgule xam ne kon ñoom lii lañ bokk loolu nag bu xewee. dafa am résultat boo xam ne fa la yóbbu mooy lan laay def axudu wifqa ahadihima fi kaamilil aaxar mooy damay gën li nga xam ne moom lañ dëppoo muy un tiers ma ne ah un tiers u benn tiers am mooy lan mooy buñ ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj bi ñaata la ma ne trois ma jël trois boobu hein dal koy dóor fii kaamilil aaxar ci méthode mooy beneen chiffre bi ni mu toll intact muy 6 ba ma jëlee 3 fois 6 mu jox ma 18 wala ma jël ma jël beneen bi rek 6 jël nis mooy euh, wifqa li ñu dëppoo foofu wifqa ahadihima mooy un tiers ma jël deux bi multiplier ko neuf bi fii kaamilil aaxar mooy ci matuk beneen chiffre bi ni mu mat du ma ko wàññi de intact mu dóor ko ci deux fois neuf mu jox ma 18. dix-huit nekk sama aslul masala waaw kon inda tawaafuq naxudu wifqa ahadihima wa nadribuhu fi kaamil fi kaamil aaxar loolu mooy ak tawaafuq nadribu ci arab mooy mooy mooy multiplier voilà waaw mu ne da ngay jël lii darbu ko ci beneen ah, bu dee nisf lañ bokk mooy da ngay jël adribu nisfa ahadihima fi kaamil aaxar ci beneen bi ni mu mate loolu mooy al maqaamul mushtarak kon lii nii mooy tawaa tawaafuq léegi nag dernière bi nga xam ne moom la ñuy mujjee te moo ñu dese te loolu simple na bii moom bu simple la mooy at tabaayun at tabaayee at tabaayun mooy eh, nga ne ma non attends attends reprendre yi yi ñu gisoon gisoon nañ deux jotaay bee weesu bii ñaar la ci nga waxoon la ñuy gis gis nañ benn bi léegi moo damaa bëgg bala ngaa jàll ci tabaayun nga waxaat fi ñu jógee yépp ma ne la mais xanaa amatu woon nga ne non c'est man damay jéem a mokkal ko ah ma la waaw waaw baax na waaye la ah waxoon naa la keroog de al bi nee al ilmu saydun wal kitaabatu qayduhu qayyid haa qayyid siyaadaka bil xibaalil waathiqa fa min al xamaaqati haa an tasida ghazalatan thumma tatrukuha bayna al xalaa'iqi taaliqa haa al ilmu saydun xam-xam ab rëbb la boo demee chasser ko rëbb ko ba am ko pour nga takk ko nag da koy bind waaw léegi mooy da ngay enregistrer tamit bindal enregistrer la waaye boo enregistrer ah disque dur def ko ci disque dur disque dur ba tëb ah fekk bokkaloo mooy affaire bi baaxul mooy yow sax xam naa ma waaye bu dee da nga ko bindoon tamit feuille naaw wala mu réer wala kañay lekk ko wala kii ermite yi termite yi lekk ko muy max yi ñëw lekk ko ah wala kaña gi. wala jinaax ji mooy sa xam-xam naaw la moo tax bi gën mooy da ngay boole ñaari aljamu baynal husnayn da ngay mokkal di bind di enregistrer comme que ñun moom man nañ ci boole beneen mooy enregistrer waaw ndax nasxu boobu bind amoon taayu mais léegi ñun suñu borom may nañu beneen muy enregistrer nañuy enregistrer fexe yor fichier yi di ci dellu mais dañ ciy dellu mais boo ko bindee rek teg ko fee moo ko yor bibliothèque te xamul la ca ne kamasalil yaxmilu asfaara la borom bi wax yéen a yenu walla iyaazu billaah day mel ni mbaam boo xam ne dafay yenu ay ay téere yoo xam ne njariñam kese ci ne mais mu ngi sànku di xiif te pourtant bu doon ne am na capacité yi wàcce téere yi xool dina gis loo xam ne moo ko ciy may lum lekk ba du dee ca xiif waaw ki nar a deew ak réer te yor xam-xam boo xam ne boo demee këram gis boo ay xam téere xam-xam yoo xam ne mais pourtant mu ngeeg yooyu bu mu ci mën a ubbi ci téere fukk fiq yi ñu jàngal ko nag lay jullee ci téere xadiis yi ñu jàngal ko naka la yonent bi aleyhi salaam doon jullee mais moom bu taxawee julli nga xam ne kii mënula julli te pourtant téere nii ñu ngi wax ne nii dañuy jullee kooku bu ka masalil ximaar yi lan lay niru bu melul ni mbaam moomu mbaam sëf moomu suñu borom bi wax lan lay niru waaw ñi nga xam ne dañ leena jox tawraa thumma lam yaxmiluha yem leen ko ne leen appliquer leen ko ñu bañ ka mathalil ximaar yaxmilu asfaara moo tax al imaam as-Suyuuti mu ne wa xaamilul xadiis bi bi bi iqtisaari an fahmihi ka mathalil ximaari wallaahi ki nga xamante ne dafa yenu xadiis xam xadiis jàpp ko mokkal ko waaye xamu ci dara compréhension zéro ba pare du def dara ngir xam lan la xadiis yii mu yor lan lay tekki lan yan ñoo ci lan lay lan mooy lan la ëmb lan lay wax kooku mu ne nga xam ne moom dafa mel ni fiqhul xadiis yoo xam ne wu ci xam ne xadiis yi wax yoonam moom li ko neex xaddasanaa ah diw xaddasanaa diw man sama am càllale sànkam mu ne kooku ka masalil ximaar yi dafa mel ni mbaam waaw kon tamit mooy dangay mokkal di bind mais di enregistrer waaw buur yàlla nag du tëj porte tëj fenêtre déedéet moo tax loolu boo ko defee ñett yooyu dina am bu ci des insha moo tax al ilmu saydun xam-xam am rëbb la wal kitaabatu qayduhu bind nag mooy li koy yeew mooy liy tax nga man koo téye fenn ba boo ko soxlaa nga man cee jariñoo ubbi di ci dellu ak enregistré kon nag qayyid suyudaka sa yi nga taxam yi nga dem rëbb ko ci xam-xam am ko cherche ji ko sonn ngir am ko dajale ko ah qayid hu qayid siyaadaka bil xibaalil waathiqa ci ay buum yoo xam ne yu dëgër këcc yoo xam ne du buum boo xam ne buñ neen ay élastique bu xam nga boo takkeew fas élastique waaye buy buy bipp mbir mi fudd sax affaire bi dagg déedéet buum bu baax ngay jël yeew ko mu taxaw nga xam lii lu ma ko joxe lu dem kon bil xibaalil waathiqa fa min alxamaaqati bokk na ci ñàkk boppam ñàkk wiis an tasida ghazalatan nga daal di rëbbi ab ab ab ab ab gazelle ah am ñamala sa waay ba taxaw wala kéwél bu ko ab kéwél ba taxaw nga rëbb ko mais faatoo ko jàpp nga ko après nga wane ginnaaw bàyyi ko nag di di di di bàkku nag fa min alxamaaqati an tasida ghazalatan wa tatrukahu ginnaaw bi nga bàyyi ko baynal xalaa'iq ci biir àll beeg bindeef yi taaliqa mu ci dem loolu vraiment kooku xel mi am na lu ci ne kon moo tax jàppal ma la kon deel jàpp ak tamaasul lañ wax mooy bu njëkk bi yoo xam ne chiffres yi ñoo niroo comme un tiers ak un tiers wala un tiers ak deux tiers tiers la xool wala ainsi de suite léegi benn ak tamaasul ak tadaaxul mooy benn ñaari chiffres yi ma jël bu mag bi man koo diviser bu ndaw bi te du am damb-damb loolu mooy tadaaxul bu boobaa bi bi ëpp laay jël bi gën mag laay jël éliminer beneen bi mu am leneen boo xam ne mooy tawaafuq moom lañ jóge léegi mooy ne bu ma jëlee benn chiffre bi diviser ko bu mag bi diviser ko ci bu ndaw bi du ma jox résultat boo xam ne du am virgule waaye am na problème mooy damay jox résultat boog laa bëgg a wax boo xam ne dafa am virgule la may jox te bu boobaa du baax bu boobaa damay xool ana lan lañ dëppoo est-ce que fan lañ dëppoo est ci demi xaaj leen dëppoo wala tiers wala ainsi de suite wala quart ainsi de suite loolu may seet bu ma ko trouver loolu ma jël un quart bu dee un quart lañ dëppoo wala un tiers bu dee un tiers lañ dëppoo ci chiffre boobu noonu comme ci message bi ñu joxe woon ci 6 bi 2 la ma jël ko multiplier ko kaamilu al adad beneen bi muy 9 fii muy 2 fois 9 mu jox mu jox ma 18 wala boobu ma jël bi nga xam ne bañ ko xaajee ñett 3 la ma jël 3 boobu ah koy multiplier ak 6 mu daal di may jox li nga xam ne muy 18. kon affaire bi leer na léegi nag ñu jàll ci dernier bi daal di tëj ndax moo ñu dese muy at tabaayun at tabaayun dafa wuteeg ñett yi njàll du tadaaxul du tamaasul du tamaasul du tadaaxul waaye tabaayun mooy yoo xam ne dañoo wute chiffres yi damay gis ni yii moom dañoo wute pair ak impair yoo xam ne mooy seenu pair xam nga sànq neuf bi ak six bi pair la six dafa im dafa mooy boo xam ne par deux deux kiow la deux quatre six huit dix douze quatorze euh, dix-huit vingt jëm kaw loolu grawul côté boobu mooy mën nañoo bañ a bokk ndax six bi ak bi amuñ loolu neuf bi impair la six bi teer la te pourtant am na fu ñu daje mooy ci tiers mais fii nii nag tabaayun mooy damay gis chiffre yi xam ne yi wute nañ comme deux ak trois deux ak trois moom amul dara lu bokk loolu mooy ak tabaayun mooy dañoo wute ñoom kay mel ni boo dal mashriqayni saway waaw fa bi'sal qarin da mooy dañoo sori dangay xam ne lii moom dénominateur commun amuñu ko xam nga bu ma amee un deux un ak un tiers ñaar yooyu mooy trois bi deux bi manuma leen a diviser dara ba mu jox ma résultat boo xamante ni du am virgule waaye bu ma jëlee trois bi diviser ko mooy bu ma njëkkee xool nañ commencé ci tamaasul ma xool trois ak deux ma xam ne non lii tamaasul amul mooy bokkuñu ce n'est pas le même chiffre un ma jàll ne tadaaxul ma jël trois divisé par deux bu ma jëlee trois divisé par deux moom damay jox ay un cinquante kon du baax kon ndax am na am na damm ma ne est-ce que du tawaafuq amul est-ce que loo xam ne bu ma jëlee deux bi diviser ko ak lenn jël trois bi diviser ko ak lenn dinañ bokk ma ne loolu amul loolu moom amul léegi nag kon nga xam ne kon lii tabaayul moo am mooy lii dañoo wute loolu mooy tabaayul léegi nag inda tabaayul nan lay def adribu kaamil al adadi fii kaamilil aaxar mooy damay jël chiffre boobu ak nu man di toll un un tiers laa joxe un demi damay jël trois multiplier ko deux trois fois deux six six boobu mooy nekk sama aslul masala <coughs> wala ma ne deux fois trois mu jox ma six loolu mooy nekk sama aslul masala bu doon ne par exemple exemple nii rek dama amoon un sept ak un cinq exemple kese laa joxe ma xool sept ak cinq mooy tada tamaasul amul mooy bokkuñu lu même nooy mooy du même chiffre bi ma xool tadaaxul bu ma jëlee sept divisé ko par cinq du baax parce que sept divisé par cinq li may jox du baax parce que damay jox un quart ma xam ne kon kii baaxul léegi ma ne kon tadaaxul amul ma ne tawaafuq est ce que am na bu ma jëlee cinq divisé kook dara est ce que dina ma jox chiffre boo xamante ne du am virgule loolu amul cinq loo ko divisé ma jox la virgule sept bi tamit yi ma xam ne kon fii itam tawaafuq amul mooy dëppoowuñu seen ma xam ne tabaayu na am bu boobaa may def kon adribu kaamilal adadi al al al awwal fii kaamilil aaxar damay jël chiffre boobu nu mu toll 7 bi multiplier ko 5 fi 7 fois cinq mu jox ma trent 35 wala ma ne cinq fois 7 mu jox ma 35 35 mooy nekk sama aslul mas'ala hmm? lii mooy li jëm ci wàllu tabaayun nañ na jox exemple ci wàllu miraas mi ndaw soo xam ne madame A dafa génn àddina bàyyi fi benn soxna noob jëkkëram ak yaayam ak baay tëxam muy koo xam ne moom pàppaam ñoo bokk ndey ak baay jëkkër ji lu muy jël alxuraan waxoon na bu dee seen jëkkër yi walakum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun góor ñi yéen jëkkër ñi la ñeel li fi seen soxna yi bàyyi bu dee ne ñoom amuñu doom kon ñu jël un bi mu bindee zawdi wala lépp ma def deux point un deux ci kanamam un demi léegi yaay ji moom la muy jël sulus parce que dane woon ah ñoom euh, mooy bu dee nit ki dafa génn àddina wa warisahu abawaa te bàyyiwu fi doom wa warisahu abawaa fali ummihi sulus yaayam mooy am un tiers kon ma jël un tiers comme que bàyyiwu fi doom un tiers yaay ji ma jël wala ummu maman wala mère ma def deux points def umu tiers ci kanamam léegi l'oncle paternel moom garaawul l'oncle paternel mooy asaba bi moom al-baaqi lay jël li des léegi nan laay ma xool entre deux ak mooy exemple bi ñu joxee ma xam ne fii tadam tamaasul amul tadaaxul amul tawaafuq amul nu may def kon un demi la un sur deux ak 1 sur 3 ma jël 3 fois 2 laay jël multiplier 3 fois 2 mu jox ma 6 ma jël 6 bind ko ca kaw fa ma bind lépp defal ko fa de demi ma bind ca kawam 2 lignes ca kaw 6 loolu mooy aslul masala mooy 6 yooyu moom laay séddalee entre jëkkër gi yaay gi ak oncle bàyyi texam yi nga xam ne moo fi nekk muy asaba bi muy l'oncle paternel bu boobaa. jëkkër dañ ma alxuraan dañ ne ma moitié lay jël ma jël 6 moitié wu mooy la mooy 3 bu ma jëlee 6 diviser ko ñaar xaaj ko ñaari xaaj benn xaaju 6 mooy 3 trois plus 3 mooy 6 ma daal di jël trois teg ko ci kanamu def ci kanamu jëkkër ji mooy loolu la am yaay ji nag yaay ji un la am un u 6 mooy 2 mooy 6 bu ma ko jëlee xaaj ko ñetti xaaj mooy liñ jóge sànq 2 plus 2 plus 2 mooy 6 ma jël benn 2 kon teg ko ci kanamu yaay ji moom un tiers moo ngoog li des bi ma jëlee 3 plus 2 3 wu jëkkër ji plus 2 wu yaay ji muy cinq bu ma ko moyen mo 6 moins 5 bii mu jox ma 1 kon oncle paternel am nan lay am 1 lay am mooy al-baaqi alhiqul faraa'id bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin dhakar kon lii mooy yi nga xam ne man woon a ñàkk ñu gis ko ngir mën a dugg te dugg nañ ci léegi asul masala ñu ngi ci biir di ko gis gis nga affaire yi mooy indispensable man da ñàkk xam entre diggante chiffres yi may am tamaasul tadaaxul tawaafuq tabaayun dernier récapitulatif ñu tëj insha allah mooy inda taba inda tamaasul bu dee ñaari chiffres yi ñoo niroo ñoom laay def nulghi ahaduhuma damay jël benn bi rejeter ko annuler ko du ma ko utiliser retiendre benn bi un tiers deux tiers trois laay retenir ndax ñoo niroo bu dee ne bi gën bu dee tadaaxul la bu boobaa bi gën a ndaw laay éliminer retenir bi gën a mag bu dee ne tawaafuq la. damay jël li nga xam ne moom lañ bokk li leen boole fi ñu dëppoo moom laa jël multiplier ko kaamilul aaxar beneen chiffre bi ak ni mu toll bu dee nag tabaayun la bu dee tabaayun mooy dañoo chiffres yi dañoo wuute damay jël benn bi multiplier ko ci beneen bi lii mooy li nga xam ne manul woon a ñàkk mooy mbëmbëstal mi nga xam ne dund lii moom mooy fi nga xam ne manu la ñàkk pour nga àgg étage ci ay aslul masalaat yooyu fii mooy escalier yi nga war a jaar ku fi jaarul nag manoo yéeg ci étage bi te jaaroo fi ku fii jaarul ci yii nii manoo manoo li ci tegu manoo ko am kon nag ah yaakaar naa ne euh, bon leer na euh, bu leerul da koy dégluwaat boo ko dégluwaatee insha allah dina kii kon nag ñu yem noonu tey ba léegi ñu ngi ba léegi ci ahkaamul furuud ci al mawaariis ñu ngi ci côté xisaab bi waxoon nañ la jafewul gis nga mbir yi walillahi alhamdu wal minna ne jafewul ñu ngi ñëwaat tamit ci ci tegu insha allahu taala bii di ñëw ñu daal di dugg ci ñoom aslul masala ak ñooñu euh, ak yi ñu waxoon ak yooyu insha allahu taala wallahu taala